العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا يا ربي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki sopp yi ci yàlla ak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu teg ko ci nuyoo ya ñu daan nuyoo ci bërëb bii ak waxtu wii ak saa sii di ñaan yàlla subhanahu wa taala nuyoo bii nga xamante ni moom lañuy ñuy joxalante yal nañ koy joxalante ba aljanna yal nañu yàlla te xel ñun ñëpp képp koo xamante ni lu toll ni pépp suuf ci ngëm moo ngi ci sa xol wala lu toll ni pépp suuf ci xam moo ngi ci sa dënn ci sayduna muhammad yal na la yàlla texeel yal na ñëpp texe yal na ñëpp texe yal na ñëpp dem aljanna yal na yàlla yërëm ñëpp yal na yàlla jéggal ñëpp yal na yàlla baal ñëpp yal na yàlla suturaal ñëpp ñi jub ñi jubul ñi xam ñi xamul ñi mën ñi mënul ñi njëkk ak ñu mujj ñi dund ñi faatu góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñi ñu jaune ñeeg ñu rouge ñi ñëpp yal na leen sama borom yërëm yërëm goo xamante ni nag day ànd ak ngërëm ngërëm goo xamante ni nag mer dootu ci topp ba yawmal qiyaama yàlla nañ ko yàlla defal defal ko sunu maam ji nga xamante ni moom la ñuy ñaanal ak njabootam yëpp barke tur yàlla yiñ fi jàng barke alquran ñu fi jàng barke zikkar yi fi jàng barke qasaid yi fi jàng barke ibtihaalaat yi ñu fi jàng ak daxawaat yeeg moo ngoog ñaan yi ñu fi ñaan yëpp yal na ko yàlla wàcce ci njaboot gi yëpp ki ci gën a mag ba ki gën a nekk ndaw góor ñi ak jigéen ñi ñu nekk fii ak ñu nekk ci bitim ma yal na ko yàlla wàcce ci ñëpp ni ko sunu mag ji ñaanee yal na ko yàlla def jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ma ko junjee jotaay bii sikkar sii waxtaan wii waxtaanu kóllëre la waxtaanu kóllëre la te kóllëre son borom nee na su ëllëgee dina ko laaj wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula borom bi tabaraka wa taala nee na su ëllëgee yowm al qiyaama am na yu muy laaj de am na yu muy laaj de bari na yu muy laaj de waaw am na yu yonent bi wax sax ne kenn du jéggi benn paa yowm al qiyaama lu dul dinañ la ko laaj waaye bokk na te yi muy laaj tamit xéewal yi la tusalunna yawma idin anin anin naim waaye bokk na te tamit ah kollëre kollëre nag nee nañu ginnaaw lay féete seen maam alaaji Mouhamad Ndiéguène daan nañu wax nañu kollëre guy wéq moo gën kollëre guy matt ndax ki lay matt day jàkkaarloo ak yow waaye ki lay wéq si ginnaaw lay nekkee fa tabarakallahu te loolu rek mooy adduna mooy allaaxira wallahi kóllëre mooy adduna mooy allaaxira ku dem fu baax fa kóllëre la ku dem safaan ba kóllëre la ku ñu gërëm ku ñu gërëm kóllëre la waaye ku ñu xarab tamit kóllëre la kóllëre la lépp kóllëre la waaw kóllëre bi nag wala kóllëre yi bi ci gën a am solo mooy kóllëre bi nit bi nit ki am ak boroomam te toujours damay wax ne sa relation ak say moromu jaam su yàqoo rek seetal sa relation ak sa borom waaw sa ak sa borom su rafetee rek nga mën a jëflante mbindeef yëpp jubóob ñëpp bëgg ñëpp yéen ñëpp jàmm yéen ñëpp li nga xamante ni kenn xamul nu tollu ci yiw muy aljanna waaw ah, son borom moo bind ruux yi boobu aljana amul safara amul démb amul suba amul guddi amul bëccëg amul asamaan amul suuf amul jëmm amul ruux yi kase la woon ak moom ndax son borom ruux lay waxal ruux lay waxal moom yàlla moo tax soo dee ñu gas ba mu xóot suul waaye suñ la suulee am na loo xamante ni moom dem na kooku la yàlla amulul kóllëre am ak ga moom am ak moom kóllëre loolu moo tax ñu jël suuf si nga xamante ni moo yow doomu aadama yéen a am kóllëre fii ci kaw suuf ñu delloo la fa suuf minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra waaye ki nga xamante ni nak moom moom la yàlla jaayante woon démb waxanteem ak moom démb defantee ma moom ak pacte mu nangu ko moom sama mborom danan ko yaa ayatuha an nafsu al mutmainnatu irjii ila ila rabbiki radiyatan mardiya yàlla ñu ci yàlla defal su boobaa fa duxuli fi ibaadi yàlla ñu ci yàlla boole wa duxuli jannati yàlla ñu ci yàlla dugal dugal fa sunu bàyyi bi ñu ñaanal ila rabbiki boobee soo demee ci birkat yi dañ naan la ila rabbiki mooy ci sa borom déedéet du sa borom kooku mooy première lecture ba waaye soo xóotalee di nga xam ne du sa borom déedéet ñamalu tax doomu aadama sama borom daf koo bind ba ko bindee mu composé ko ak ñaar benn bi moom la ñuy wax madda mooy matière bi ci des moom la wax ruux mooy esprit du am am esprit bokkul dañ koy jaawatle ruuxu mooy esprit am mooy bakken bokkul dañ koy jaawatle ma doomu aadama ruux la ak yaram muy madda ruuxu yàlla bind ko mu jóge fa moom set wicc laer set xees pecc amul benn tache bu nekk ci moom mu set sell pur laab son borom jël ko dénk ko doomu aadama ne ko jox naa la ko muy ab arme boo xamante ni fekk moo ngi ci yow ñu lay woowee nit ñu lay woowee góor ñu lay woowee jigéen ñu lay woowee kuy dund ngay signé di wax di def su génnee ci yow ñu sa sa tur dañ ñu tuddee la néew. ruug nag jox naa la ko ngir lan ngir ngeen mën naa jaamu ci kaw suuf ngir lan bis dina jot moom yaram wi dina dellu fu mu jóge woon kullukum min aadama wa aadama min min turab yéen ñëpp ci aadama ngeen jugee te aadama ci suuf lañ ko bindee moo nga ruu moom te sama borom la jugoon day dellu sama borom waaye ruu ñëw na ci kaw suuf ba mu ñëwee ci kaw suuf am na yum jàkkoonteel am na yum songanteel am na yum jëf yëpp jëflanteel yooyu la ñuy wax bakkaar yooyu la ñuy wax bakken yooyu la ñuy wax bànneexu bakken yooyu la ñuy wax adduna yooyu la ñuy wax seytaane yooyu la ñuy wax takk takk yooyu la ñuy wax tilim tilim yooyu la ñuy wax ak ak yooyu la ñuy wax dar dar yoo xamante ni dafay taq ci ruu di taq ci ruu di taq ci ruu ba nga xamante ni suñu jëlee yaram wi ko suuf suuf nangu suñu jëlee ruub yi yëkkati ko ruub doo am doole gum demee ndax filim gu nekk ci moom ñaata yoon lañu yóbbu euh, la sa oto paan euh, mécanicien ba ne la oto bi daa tilim ñaata yoon nga am portable mu am paan nga dem te ko koy réglé mu ne la portable bi dara nekku ci poussière ci nekk daa tilim dara nekku ca bu dee nag ñenn ñi ñenn ñi moo ak da nga laaj huit mille francs daal di jël pompe ba mu set daal di da ne la demal ba ngoon nga ñëw ñu jox la sa portable fekk ni yow dafa dafa poussière yoroon rek boobu moom moo tax mënatul joxe mënatul jël ruu tamit du tilimee dootul ñekk te bàkkaar yi nga doon def day mujjee ku soppeeku di xet gu tilim xet gu bon malaka yi fu sa ruu jëm su su su rombee asamaan yi ngir yéeg du mën a dem waaye su jugee malaayka yi malaayka yi fot seen i bakkan ndax xet bu ko ci nekk ndax bàkkaar yee ci nekk ma ngoog nag sama borom daf laa dimbali ci àdduna nga am ngëm ragal yàlla topp yàlla jëm yàlla jaamu yàlla ba dee dikkal la nga dee moo ngoog jël sa yaram def ci biir suuf si ruu génn na asamaan un asamaan deux asamaan trois asamaan quatre asamaan cinq asamaan six asamaan set malaaka yaa ngi koy teeru ñoo ngi koy fóon ñoo ngi koy barkeelu ñoo ngay kontaan xet ga nga jàpp ba juróom-ñaari asamaan sama borom kontaan na moo ngi naan kii de sama jaam bu ma gërëm la sama jaam bu ma nanguloon la ci àdduna sama jaam la boo xamante ni lu ma ko musa nekk na ca lu ma musa tere mus ca nekk sama soppe bee di Muhammadu Rasulullah moom la yoro yoon ko topp muy kilifaam mu gëm ko def ko référence ko kilifaam di di di ko topp ci zahir di ko to ci baatin ba tey ko boppam dimbali woon na leen jërim yi dimbali yërëmoon na leen moo ngoog mi ñàkkoon doole daan na leen dimbali ci alal moo ngoog kon ruug yi ñëwal ñëwal yow soo ñëwee fii dama lay sama bureau bu tedd bi yal nañu ñun ñëpp yal nañu yàlla xiir ci ñu nangul ko moo ngoog kóllëre gam la joxoon mooy ruugi su sellee mu dellu ca yàlla su sellul du mën a yéeg misaal ma Seydina Muhammad sallallahu wax nañu ko mu ne bari na julli yoo xamante ni duñu passé asamaan un na koor yoo xamante ni duñu passé asamaan un bay àgg yàlla lan moo tax dafa am yu ca ngoy téye ko ba diisal ko ba mënta dem moo ngoog su la yàlla gërëmee ci kóllëre ga nga amoon ak moom moo ngoog nu ruux yi wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni alastu bi rabbikum moo jiitu waaw kay bi rabbikum ndax duma seen borom ruu yëpp daal di ànd daal ne balee an kay yaay sunu borom mu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni binduma nit ak jinne lu ngeen ñu jaamu ma wàcc leen ci kaw ngeen jaamu sama ruugi jox naa leen ko ruugi dafa weex tàll set wicc amul benn tache bu ci nekk mu mel ni benn feuille blanche immaculée damaa bëgg soo nekkee delloo na set wicc na laab na sell comme ni ma leen ko joxe woon moo ngoog kon am nañ ko ak yàlla dama ne képp koo xamante ni sa kóllëre googu nga amoon ak allahu jalla wa ala sell na sa kóllëre ak say moromu jaam dina sell yàlla nañ ko yàlla dimbalee bi jaayi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu yàlla rek a fi nekk yàlla rek a yàlla lu mu mënti doon ci àdduna soo ko xoolee ba mu jeex rek day mujj rek ne ne yàlla rek a fi nekk wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidu amul dara amul dara amul dara moom laa waxoon xale yi man leen toute particule dans l'univers a une orientation divine loo gis ci gawlu bi lu mu tuuti tuuti billahi doo ko toppee rek da ngay mujj rek daal ne subhanallah daal di daal di xam ni yàlla rek a fi nekk walhamdulillah محمد moo ngoog yaram da ngay di di di sax di ci def bu baax di ko diw moo koy dundal waaye ruuxu li koy dundal mooy leer te leer mooy tudd yàlla mooy jàng alquran mooy jaamu yàlla mooy lii sama borom wax ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa li yaabuduni a nit ak jinni lu dul ngir ñu moo tax ci kaw suuf doomu aadama mënta def lu ëpp jaamu yàlla déedéet mënul nekk waaw te yàlla dafa bëri yërmande ndeysaan yërmande gi mu bëri moo tax ak xam gi mu xam doomu aadama wax nañu ko sax parce que xam na ni jamono dina dikk ba nit ñi ñu naan diw mii moo gën a xam xol diw mii moo gën a xam moo nga cër doomu aadama yi anatomie diw moo gën a xam bopp doomu aadama diw moo gën a xam nangam yooyu dina musa ami ji yàlla nee na déedéet a alaa yaalamu man xalaqa wa huwa al latiful xabir yàlla nee na man mi bind doomu aadama bindal ko sama bopp man yàlla te mbind ma ma ko bind kenn fekkuma ca man yàlla mu ne man man maa xam doomu aadama xam gi mu ko xam nag loolu moo tax mu yónnee ay téere moo ngoog téere ya yi te gën a siiw mooy suxufu moo ngoog Ibrahima wa Muusa waaye ca biir di dégg ñu wax la tawraat moo ngoog dinañ la wax tamit zabuur bul fàtte tamit injil waaye bul fàtte tamit furqaan mooy alquranul karim ma ngoog téere yooyu son borom ko yónni ngir xam doomu aadama niñ ko bindee ci fàtte doomu aadama nee nañu ñoo ngi ko tuddee al insaan lan moo tax parce que dafa bari lu muy fàtte moo ngoog day fàtte doomu aadama du intérêt mu taxawee mu fàtte su meree fàtte su kontaanee fàtte su amee fàtte su ñàkkee fàtte loolu moo tax yàlla yónni ay téere lu mat ña téeméeri téere ak fukki téere ak ñeenti téere ñeenti téere yi ci gën a siiw mooy ñeenti yooyu ma leen tuddoon muy alquranu sayyidina muhammad ak zaburu sayyidina daawuda ak tawratu sayyidina musa alayhi salaam ak injilu sayyidina isa alayhi salaam waaye ba mu yónnee téere yooyu tamit dafa yónni ay yonent téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent junni ci ay yonent yàlla yónni na leen trois cent treize kenn ku ci nekk mu ne la demal waxal ma tudd ñaar fukk ak juróom ci biir alquran ñaar fukk ak juróom yooyu mu organiser leen génn ci juróom muy ulul azmi min ar-rusuli daal cay tànn kenn muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax lan moo tax lan moo tax ngir mu jàpp jaam yi wulli leen wàññi leen tegaat leen ci yoon seyduna muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni fa tabarakallahu moom moo def synthèse moo def synthèse u moo def synthèse u thèse ak antithèse u yonent yi jiitu woon jërëjëf sallallahu alayhi mi def synthèse ba moo ngoog dafa dafa dafa dafa lamboo lépp loo xamante ni yonent yi jiitu woon amoon nañ ko ci teraanga ak xam-xam ak daraja ak maqaama sallallahu alayhi wa sallam yàlla jël ko renforcer ko daal di jël kenn ku ci nekk ci yonent yooyu pouvoir ba ba nga noote woon jamono mais Seydina Moussa lan la noote woon jamono ay miracle la woon jamono juróom-ñeenti aaya juróom-ñeenti kaw téefam yi ci alquran bu leen ko fàtte Seydina Isa lan la noote woon jamono mooy médecine bu mag ba sama benn mag bu baax dafay wax ne suñuy concours nelaw ku dee yaa jël coupe ba Seydina Isa médecins yi dañuy ñëw di def diagnostic pour seet lu la do du la dal di jéem a faj say tànk wut ay kiné yu lay bëgg ngir nga di def rééducation ñii di la jox garab ngir nga wér Seydina Isa moom bàyyi fa malade ya ca biir hôpital ya dem ca néew ya di leen dekkal moo tax sama mag ba ne suñuy concours ne ku dee yaa jël kubba Seydina euh, Daawuda alayhi salaam mooy borom arté bu mag ba mooy borom nguur gu mag ba moom yonent la woon buur la woon cëram kenn du ko fàtte ci àdduna moo nga sunu mbokk yi nga xamante ni sax ci yeneen diine yi leen nekk moo ngoog même dañuy la étoile bañ koy tuddee sax ay kawteef lañ cay def comme ni ñuy ni ñuy defee kawteef ci sunu ñaan yi l'étoile de David yaakaar naa ñu bëri dégg nañ ko. moo ngoog kon yeneen ci yooyu yëpp kenn ku ci nekk am nga kawteef ak maqaama boo xamante ni moom nga na moom nga téye woon jamono yàlla jël nag waxuma la ñoom ñeenti yonent yooyu muy Seydina Moussa Seydina Aïssa Seydina داود عليه السلام سيدنا نوح عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا آدم عليه السلام ñoom ñëpp ñoom ñëpp son borom seen cër ak seen maqaama kenn ku ci nekk jël ko multiplier ko ci benn nombre bu kenn mënta jàpp xel mënu koo calculer machine mënu koo jàpp mu jël ko jox ko Seydina Muhammad moo tax kenn kenn xamul kenn xamul maqaamaam maa ngi ñëw maa ngi ñëw kenn xamul maqaamaam parce que bala ngaa découvrir yonent bi il faut nga découvrir yeneen te moo tax envergure yonent bi personnalité yonent bi mais nit mënu ko cerner non non non non non dafa dépasser entendement doomu aadama parce que yonent bi xeer la comme xeer yëpp waaye jamaa la ci biir xeer yi jamaa yi ñëpp xam ngeen ni pierre la waaye pierre bu ñu yokkal benn adjectif ban adjectif la pierre rare wala pierre précieuse yonent bi nag mooy yeneen contrées mu ngoog sallallahu alayhi wa sallam maqaama boobu la ko yàlla defal moo tax yeneen bi kenn kenn kenn kenn kenn mënu koo nattu wallahi te lu te li ñu gën a neex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy lu gën a jam lu jamono di gën a dox rek ñuy gën a xam ne yonent yàlla Muhammad kenn du moom mhm. wax naa leen fii ne leen benn scientifique bu mag bu ñuy wax Michael Hart américain la gëmul dara <laughs> gëmul dara nihiliste la nihiliste nihilisme nihilisme ñi jàng xam nan luy nihilisme dara amul ñoom sax amuñu nee na ñoom nekkuñu bay am Michael Hart dafa am benn expédition bu mu doon def mission boo xamante ni ay scientifique yu mag la ci boo la ci àndal ak ay étudiants ne leen dem leen seetal ma ci àdduna bi cent personnes yi gën am personnalité ci monde bi dem leen mu seet ñoo xamante ne ay chinois lañ ay américains ay anglais ay français ay nit ñu ñuul ne leen dem leen ngeen def seeni recherche gëstu leen seen i bind gëstu leen seen i réalisation gëstu leen seen histoire gëstu leen li nga xamante ni moom lañ def ci àdduna xool leen ko ngeen jël ngeen comparé ko ngeen indil ma seen i def ko ay groupe de recherche sànni ko ci àdduna bi ne leen dem leen wëri ji bu leen xool kenn bu leen kenn seet leen ñi baax seet leen ñi bon religion yëpp seet leen bu am benn limite ci seen recherche parce que recherche scientifique pour mu mën a aboutir à des résultats il faut que daanaka nga ñàkk nga ñàkk limite nga ma ngoog waaye résultat bi ñoom ñoo doon wër di xaar résultat ba waaye ñii wallahi jarul woon ñuy def recherche ba mënoon na ñëw fii ñëw fii ci Sénégal dañuy xale gën a ndaw ne ko dañuy def recherche yi seet ci ëpp personnalité ci kaw àdduna wallahi danaan la Muhammadu Rasulullah waaye xoolal ma ñëw sëñ daara ma daaneel may ndeysaan maa ngi ñëw ndeysaan maa ngi ñëw ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf damay daaneel ci Michael Hart maa ngi ñëw dafa am solo pour julli ci xam ko pour ñu gën a fonk seen yonent gën koo fonk gën koo respecté gën koo bëgg gën koo gëm ba ñu defee seeni recherche kenn ku ci nekk ñu dajaloo yëgantewuñu xamantewuñu ndax wax naa leen ay group la mu sànni leen ci monde bi ci continent yëpp ci culture yëpp ci diine yëpp waaye ba ñu ñëwee kenn ku ci nekk ci groupe yooyu bañ ca indilee résultat yi jox ko ko mu teg ko ci kanamu juróom bu mu ubbi rek day gis ñu bind premier Mouhamadou Rasulullah deuxième Mouhamadou Rasulullah troisième Mouhamadou Rasulullah quatrième Mouhamadou Rasulullah cinquième Mouhamadou Rasulullah sixième Mouhamadou Rasulullah septième Mouhamadou Rasulullah huitième Mouhamadou Rasulullah neuvième Mouhamadou Rasulullah dixième Mouhamadou Rasulullah ñu soog a seet naan ñii ndax bokk na ci wala bokkuñu ca sëñ Madou may ma ma daaneel fii maa ngi ñëw may ma tuuti yàlla fay la maa ngi ñëw njëgët may ma sa taajoo rek nga jël su taajoo rek su waxtaan wi taajoo rek ba ba li war a génn génn rek incha allah dem ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nu ñu neexee incha allah ma ngoog waaye dama bëgg ñu gis ak sunu bët yi bëtu zahir yi ak saaru yonente bi sallallahu alayhi wasallam maqaamam ak personnalité am kenn du nga keroog keroog dama gis. dama gis njaboot gi di sikkar di sikkar ma gis kenn ku ci nekk sa bëñ yi sa biir yi dans de sagesse yi ma ma koy séen te mu wóor ma ni wallahi te mu wóor ma ni ma mag ñu baax ña ni ngeen di takkee suñu ndikk yi di yuuxu noonu lañ ko daan defee ci laa xamee ne yonent bi kenn du moom ci laa xoolal suñu mag ñi xool leen ni ñu mel xool leen ni waxuma la waxuma la ñu jiitu mais ñun ñi ni leen gëmee xool leen xool leen ni leen gëmee waxuma sax ñoom seen seen njaboot yi ni leen fonkee waxuma sax seen njaboot yi seen taalib yi santul seen sant yi rek ni leen fonkee waaw nga gis ñun ñëpp ñu jël seen adduna yëpp taxaw rek jël benn waay bu dëkk fee ca Madinatul Munawwara juddu cinq cent soixante-dix dund soixante-trois ans ñu koy wax Muhammad Abdoulaye di bàyyam Amina di yaayam ñoom ñëpp ñu moom la de moom la de moom la de moom la de moom la ñuy wax rek moom la huwa huwa huwa anta anta loo dégg rek Muhammad lañ koy wax mais nga xam ne yonent bi du moom mag ñi laa ilaha illa mag ñi waaye yéen xool leen ni ñu gëmee sunu mag ñi <laughs> maa bëggoon léegi ñu ne waajaa ngi di ñëw waajaa ngi di ñëw rek yépp ci groupe ci suuf la ñuy groupe la ñuy def wàcc am na koo xam ne duñ duñ woon dëkk fii léegi nga gis ñëpp ne bam ci sumi mbaxana yi par force ah sànq maa doon jaay affaire bi ma bénnee waa nu ma def si ngom bi ma dindi sànni fële xam nga yooyu ay la xorom la rek waaye bi mu ñëwee xam naa ni dootuma teg ndawal mooy teg ndawal waaw bu dee moom mi laa ko defal nag baayam lu moo koy defal waaw bu dee baayam bu dee baayam laa koy defal moom mi laa koy defal maamam lu ma koy defal nag maamu maamam nag maam ju mag di ñëpp yaakaar nag imagine leen ci ngeen xam daraja yonent bi xool leen ku nekk ci nekk ci mën naa am seeni sëriñ sant ñu si wala sant ñu wala sant ñu mbàkke xoolal orma bi leen jox suy wax du la tijji doo ko xool ñeme woo koo xool ñeme woo ko te pourtant am nga ko waaw bëgg mu ko xool waaye ñeme woo ko ngir orma parce que jàpp nga ni soo ko xoolee mu de soo ko xoolee sax sa sa bët mën na koo cat mu dee nga sëgg rek yaru suy wax doo doo dégg sax li muy wax da nga ciy for rek ay mots rek daal di daw daal ah sëñ bi de wax naa ak man de ah sëñ bi woo ma téléphone ah yére bi de sëñ bee ma ko jox te kat bi ab sëñ moor la rek bokkul ci yëf yi de bokkul de de ah daa bokk xam nga lu bokkul ne ma lu bokkul gis nga moom li mi bari bari maqaama am na koo xamante ni su ko gisee rek def nii daan ni bopp moom it ni nga doon ni nga ko doon defal di dem ni lii nii moom it noonu lay def kon kañ amul gis nga kooku tamit ñu defal loolu am na koo xamante ni su ko gisee moom day gas suuf si daal di dugg toog waaw ci ngay comprendre kan mooy Seydina Muhammad wallahi alazim xam nga ni orma bii ñu am ci suñu sëriñ si te suñu sëriñ si ñoom ñëpp ñu ne Muhammad la mais nga xam ni Muhammad amul maqaama ci adduna boo xamante ni mën nañ ko ko tappal déedéet ba lañ koo xam ëllëg yowmal qiyaama ñun ñëpp ñu ànd ak moom kotti kotti yolli yolli bu biir aljana yàlla toog nii Muhammad toog ni ci la ñuy xam kan rasulullah ma ngoog kon jullit yi mbokk nañu nañu nañu nañu nañu gëstuwaat yonent bi nañ ko jàngaat mais nañ ko seetaat nañ ko wër nañu nañ ko nañ ko gëstu jiwaat nañ ko tu jiwaat su ko defee suñu àdduna dina baax suñu àllaaxira dina baax wax naa leen ko leneen yonent bi moom rek mooy fekk lu sori mu jegeel ko mooy fekk lu jafe mu yombal ko mooy fekk ba béton def ko coton moom rek moo mën loolu sallallahu alayhi wa sallam keneen ku koy def tamit yaa ngi koy defee ci barkeem am na ñu koy def de waaye nag ñoo ngi koy defee ci barkeem te kat kaay moo ko lay leen nag kaay moo ko la leen de loo xamul woon est-ce que xam nga ni góor yàlla yi léeg-léeg seen fanaawu seen cofeel ci yàlla dina dem ba nga xamante ni dañuy bàyyi yonent bi à côté ne wuti yàlla loolu sof yaa ngi koy laay waxal Sufyaan i laay waxal loolu maa ngi feneen léeg-léeg ñu bàyyi fi yonent bi duñu wax ak moom dara yàlla rek la ñuy waxal waaye gis nga soo demee ba fugg buntu yàlla ba yàlla ubbil la daan la dellul ca Muhammadu Rasulullah ñëw nga ndax man du ma dàqe waaye ñëw bii valabulul ah nu may def nu may def léegi nu may ak man li ma def ci xalwa ak jalwa ak i wird ak i ñaan ak xiis li ma def yëpp nee na mën a commencé asar mun la waaw demal dellu ca Muhammadu Rasulullah bi waaw fii fi doo fi doo fi taxawee tuuti leeri lakk la gaawal da da dellul dellul looy def looy xaar daal di toog nag waaw kay soo ñëwee nag xam na ni yaa ngi xeeñ waaw xam na xam na ki ñëw kan la parce que la mu koy xeeñ moo tax mu daal di mu daal di nag daal di ubbi ubbi bën bën ya am na ay bën bën yu nekk ci doomu aadama mu ubbi ko nag daal di jël branchement nga branché ca di sotti nag di sotti di sotti di sotti ba mu fee mun la demal waqaftu ala babil karimi muhammadi waqaftu ala babil karimi muhammadi خبير القلب خيران مخمدي لعل رسول الله يلي شكايتي لمولاه إني نحوه xayrullahi wala faxar ndeysaan ndeysaan yonent bi nee na yàlla moo tànn Seydina Ibrahima muy xaritam mu tànn Seydina Moussa muccal ko ca sawara sa mu tànn Seydina Isa alayhi salaam euh, Seydina Moussa mu muccal ko ca Firawna ak ay pexeem mu tànn Seydina Isa muy ruuxam di kàddoom mu tànn Seydina Adama def ko muy bàyyi doomu Adama yëpp mu ne waaye man dey sama borom moo ma jël def ma may soppeem cofeel googu nga xamante ni moom la yàlla am ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo conditionné ba ñun ñi ñëpp képp ku bëgg sa àdduna baax sa àllaaxira baax da ngay fexe Seydina Muhammad di sa soppe yàlla Seydina Muhammad ñu suñ soppe loolu moo tax yàlla ne ma ngoog Muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum loolu bu dee ñoom ci seen biir defante waaye nan lañ war a def ci kanamu Muhammad bu dee ñoom seen biir dañoo bëggante soppante waaye ki nga xamante ni moo indi bëggante ak soppante seen biir nan la ñuy mel ci moom ndeysaan Abu Sufyaan xool waa kër Seydina Muhammad ak seen orma bi ñu am respect bi ñu am cër bi ñu am teggin yéen am ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan moo a a teggini zahir am teggini baatin sa yaram yaru sa ruux yaru sa xel yaru sa bët yaru loolu moom mooy tax may yi ak cër yi ak maqaama yi mën a ñëw ci yow ku yaruwul doo àgg fa yàlla sahabatul dañoo xamoon yonent bi fonk ko respecté ko ba nga xamante ni Seydina Muhammad du taxawaan di wax ak ñoom moo ngoog moo ngoog moo pitax yi dañuy njort ne lii statue pitax yi dañuy ñëw di taxaw ci bopp saxaaba yi weñ dina dugg ci bakkenub saxaaba ba ci biir gémmiñ ga te du tax mu yëngatu ndax orma ak respect bu ñu joxoon Seydina Muhammad ay loolu ma war waay moo tax Abu Sufyan xool leen ba càgg daan ne maa raaytu min annaasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashaabi muhammadin muhammadan nee na xool naa ba xool wër naa ba mu waaye musuma gis nit ñu bëggee seen moromu nit comme ni waa kër yeneen ci bi bëggee waa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ci yàlla boole. ndeysaan moo nga ki nga xamante ni mooy waa ji mag ja kilifa gu mag ga Abubakar ni Siddiq nga xamante yeneen ci nee na sallallahu alayhi wa sallam suñu xeet yu yëpp teg ko ci baraas ñu jël ngëmu Abubakar teg ko ci baraas Abubakar ëpp la leen doole Abubakar dafa moo ngoog abu quhaafata moomu boobu tuubagul muy wax ay safaan ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam aboubacar daal di ñëw gësam ko ba max ko mu daanu yonent bi ne ko waaw aboubacar looy def nii waaw lu tax ngay ba max sa baay bii mu ne ko wallahi law kaana sayfu qariban minni la qataltuhu mu ne ko billahi sama baay bii wallahi du fekkoon jaasi ji moo ngi sama wet damay tàggale boppam ak baatam ndax yow xamula ndeysaan Abu Ubaydata ibnu Amir ibnu Jarrah bokk na ci fukk yi nga xamante ne dañuy dem aljanna moo rey baayam ngir cofeel ci yonent bi Amir ibnu Jarrah bu leen ko fàtte Mus'ab ibnu Umayr moo rey mbokkam Ubayd moo ko rey ndax cofeel ci Seydina Muhammad Omar ibnu Xattaab moo rey bàyyi taxam ba Al-Aas ibnu Hisham keroog Badar Xaalid bul Waliid bu leen fàtte ni moo rey bàyyam ba Waliid ibnul Mugiira saay saay bu mag ba te yàlla di wax ci suuratu Nuun wal qalam hmm? wala fala tuti' kulla hallaafin mahiinin hammaadin mashaa'in binamiimin mannaa'in lil xayri mu'tadin asiim ñooñu kooku moo saaga woon yonent bi yàlla di ko yàlla di fayul yonent bi foofu ndeysaan moo ngoog bàyyi aw Xaalid Xaalid bul Waliid moo ko rey te bàyyam la ma ngoog alqamata ibnu abi jahlin moo ba bàyyam abu jahlin ndeysaan ma ngoog gaa yi dañoo xamoon sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ba nga xamante ni dañoo dem ba découvrir dimension universelle universaliste bu yonent bi ba nga xamante ni xam nañ yonent bi du benn xeet du benn askan du benn couleur de waaye yonent la boo xamante ni ni mu nekkee yonent arabe yi noonu la nekkee yonent nit ñu ñuul ñi dinaa ci ñëw léegi loolu moo tax benn daw ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi koy wax Sawbaan mu ne ko maa ka yaraw maa ka yaralaw naka yaa Sawbaan yonent bi mooy wax ak moom de ne ko yow sa bëti daa xonq de sa kanam gi dafa jeex de yow da ngaa triste de sa tuñu dafa ñuul de ndeysaan mu ne ko maa bii maradun wala wajahun xayra xayra ilmi ida lam araka stawxastu wexshatan shadidatan xatta alqaaka ndeysaan mu ne ko wallahi feebaruma dara jotuma benn feebar duggul sama yaram xiifuma maruma waaye man du ma la gëjee gis rek damay feebar ndeysaan mu ne ko summa tazakkartu al axirata fa axaafu an laa araaka li annaka turfau ma annabiyina wa inni wa in daxaltu ljannata kuntu fi manzilatin adna min manzilatika wa in lam adxulu ljanna laa araaka abada ndeysaan xoolal wax yu daw yaram yi mu ne ko bi ma lii dalee ma xalaat àllaaxira te ma ragal ni dootuma la gis te soo demee sax ba yomal qiyaama yow dañ lay jël yóbbu la aljanna waaye duñ la yóbbu aljanna kase dañ lay yóbbu firdawsi waaye duñ la yóbbu firdawsi kase dañ lay yóbbu alliyiina moo ngi mel ni nga ne Sénégal ne Dakar ne Almadi Almadi bi maana ndeysaan ndeysaan mu ne ko waaye soo duggee àjjana ma dugg àjjana man ngaa nekk àjjana huit àjjana man àjjana huit laay nekk mu ne ko waaw bi ci gën a métti sax waaye lu ma duggul àjjana nag ndeysaan gis nga jooy yooyu mu jooy ci kanamu yonent bi yonent bi mu triste yonent bi triste ci tristesse waa ji ndekete yëngal na aras yàlla na yàlla ni jibril yàlla ni jibril yàlla ni jibril demal mu ne ko demal ci Muhammad nga wax ko li ma la yónni waaw demal nga wax ko li ma la yónni waaw demal fëgg ko wax wax ko sawbaana ngoog di jooy gis naa sama soppe bi moom Muhammad moo ngi triste parce que waa ji am na lu mu ko wax lu daw yaramam waaye dala laal xelu Muhammad dala laal xelu sawbaan wax ko lii ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا yàlla nee na ko waxal sawbaan ak képp koo xamante ni li dal sawbaan dal na la ne képp koo xamante ni topp nga yàlla dégg ngeen wax jeeg wala nga nga nga boole ca topp sayyidina Muhammad wa man yuti Allah la wax war rasula war rasula mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku topp yàlla ak yonente bi da nga wax de waaw soo ko gën a firi ba mu gën a xóot da nga naan képp ku topp yàlla ak yonente bi wala nga topp ku topp yàlla ak yonente bi pour mu gën a leer Sofyaan kay laay waxal yàlla nee na fa ulaayika ñoom ñooñee ma alladina dinañ ànd ak ña nga xamante ni an'ama allahu yàlla xéewale na alayhim ci ñoom mu an mu boole leen mina nabiyina ca yeneen ya wa siddiqina ña dëggu ña wa shuhadaa yi martir ya mooy ña dee ci seen toolu xare wa salihina ak ñu baax ña yàlla ñu ci yàlla boole wa xusna ulaika rafiqa lii daal mooy ànd bu rafet ndekete yow ku topp yàlla ak yonent bi ndekete yow du yow a qiyaamee yaag Seydina Muhammad yéenay bokk fa ngeen dëkk aljana yàlla ñu ci yàlla boole ñoom sahaaba dañoo xamoon yonent bi sallallahu alayhi ak maqaamam ak darajaam ba nga xamante Abdullahi ibnu Zeydin waxoon naa leen ko dafa nekk ca toolam ya di liggéey doomam ja ñëw ne ko bàyyi mu ne ko labbayka mu ne faatuna mu daal di jël ay loxoom tàllal daal ne yàlla yaa wax ni ku ma ñaan ma nangul ñaan naa li ma lay ñaan lu simple maa ngi lay ñaan nga gumbaal ma ba gis benn bindeef comme mënatuma gis Muhammadu Rasulullah yàlla daal di koy gumbaal ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw su ma su ma su ma a su ma su ma su ma mënatul a gis Muhammad waaw bu ma gisati kenn ndax gis mooy gis Muhammad ku gisul Muhammad mais gisoo dara mais loolu moo tax mag ñi bàyyi seen lépp bàyyi seen fépp bàyyi seen jublu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg di ko way di ko màggal di ko jox cër fu mu toll di ko wax di ko neexal ngir lan ngir parce que xam na ni la nga xam ne moo nga fa yàlla di ay ngëneel di ay teraanga benn buntu rek moo ko mënoon bi mooy buntu Muhammad rasulullah loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam cofeel gi nga xamante ni moom la nit ñi war a am ci moom ak mbëggeel gi mooy ubbi buntu xéewalu adduna yi ak buntu xéewalu àllaaxira yi sunu mag ñu baax ñi kenn ku ci nekk ci ñoom jël na teraangaam ak i xéewalam ak i bésam ak i ñaanam yëpp jëmale ko ci Seydina Muhammad ngir yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bég daal di joxe tarixa boo mën ci dem yoon woo mën ci dem soo demee ca si karsa lu mu bëri bëri ñaan yi bëri bëri lépp ñoo ngi koy jël def ci sahadiya ci Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam soo ci tarixa soo xëyee ñu ne la julli si yonent bi téeméer yoon su ngoonee ñun la julli ci yonent bi téeméer yoon wasifaal juróom fukki yoon ci salaatul faatihi jawratu kamal fukk ak ñaar te yooyu yëpp ay salaatu ala nabi la te dog boo mën di def ci tariqatu tijaaniya cheikhuna tijaani nee na la soo paree bu ma ko jox soo paree bu ko jox góor soo paree bu ko jox jigéen waaye jox ko sayyiduna muhammad soo paree looy wax cheikh nee na la waxal hadihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ya rasulullah noonu la ko doxalee soo xoolee salaatul fatihi nga xam ni waa xam na cëru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que taxal na ko fi ay garab yoo xamante ni garab yooyu moom rek moo ko moom am bokk ko kenn wax na ko alfatihi wax na ko alxaatimi wax na ko annaasiri wax na ko alhaadi waaye ba ci biir xam ni fatihi moo ko moom xaatimi moo ko moom naasiri moo ko moom alhaadi moo ko moom waaye lim koy moom moom taxul nga maîtriser ko taxul nga xam ko moo tax mu dem ba ci suuf daal ne xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim parce que kenn xamul dara ñu yonent bi kuul yàlla subhanahu wa taala moo nga noonu la ko defee salaatul fatiha yi ñu pare mu daan ni dir dem ci jawaratul kamal daal di indi ñetti maqaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo xoolee jawaratul kamal ñetti allahumma la allahumma salli wa sallim allahuma salli wa sallim allahuma salli wa sallim ala ayni alhaq allati tatajalla minha uruj alhaqaiq ayni almaarif alaqwami salatika tammi alafdam allahuma salli wa sallim ala dalwati alhaqi bilhaqi kanzi alafdam ifadatika minka ilayka ihatati nuuri almutantam déggal lii rek soo ko déggee rek xam ni ñoo ngi wax lu rëy sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tuarrifuna biha iya tuarrifuna biha iyahu mooy wane ni yonent bi kenn mënu koo xam parce que soo jàngee jawharatul kamal soo ne allahumma salli bu njëkk bi yaa ngi wax zahiru yonent bi parce que mooy ayni rahmati rabbaniya ndeysaan ndeysaan jërëjëf njëgën ndeysaan waaw taalibu Cheikh ndeysaan ma ngoog soo ne ani rahmati rabbaniya yaa ngi ci yonent bi zahiram waaw kay waaw nga dem jàllaa wa salli wa sallim ala ayni xaqilati tatajalla minha urusul xaqaiqi yaa ngi dem ci baatinu yonent bi génn nga zahir ba léegi yaa ngi ci baatin ba nga daal di waaxu nag daal ne waaw loolu dëgg la waaye am na lu dee nga ne allahumma salli wa sallim ala talaati alxaq bil xaqi foofu nag yaa ngi dugg nag ci baatinu baatinu yonent bi ay moo ngoog li gars yi di wax moo xotti nga écorce bi moo ngoog moo da dajji nga dajji bi léegi song nga seef bi la seef moom la ñu meen mi meen mi waaw waaw waaw wala bu dee firi la nga pot bi dindi nga chair bi dajji nga coquille bi léegi yaa ngi sa ba waaw ah te saal ba ndeysaan kooku mooy baatinul baatin ba moo tax nga rek ah ala bil xaqi ah soo fa yemoon rek baatin la waaye bil xaqi muy baatinul baatin nag waaw ah, ma ngoog nga dugg nga ci bi ba sofyanke daanu nga dugg ci bi aarifina yi daanu nga dugg ci baatinul baatin yi waasilina daanu waaye ba nga faree ñoom ñëpp nga ne salaatan tuarrifuna biha iyahu julli la goo xamante ne maa ngi ñaan yàlla moo xamal ma ko yonent bi te ku wax li xam nga yonent bi ay ñu rahmatu rabbani ku ko wax parce que jalla minha urusul haqaiq ku ko wax taraji haq bil haqi ku ko wax xam nga yonent bi waaye ca suuf nga xam ne julli ji muy julli maa ngi ñaan yàlla salaatan mu nekk julli boo xamante ni tuharrifu di nga ñu ci xamal naa ñun ñi di julli ci yonent bi bihaa di julli ji iyaahu moom sidina Muhammad loolu mooy lan mooy dolli ñoo xamal yonent bi loolu mooy lan yonent bi minute bu jot yàlla yokk maqaamam seconde bu jot yàlla yokk darajaam ma ma nga kees bu jot yàlla gën a yokk envergure am loolu moo tax looy gën a dem ci yonent bi yonent bi di gën a a waaye lim koy xam-xam moo ngi ñaan yàlla mu dolli koo xamal yonent bi te loolu la digal taalibe ngir bis bi rek ñu jàng ko ca jàkka ja ngir ñu gën a xam yonent bi gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo boobu ak cër boobu lay doxee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu Abdul Qadir Jilani radiyallahu taala anhu dafa nekk ca Bagdad moo ngo borom xam-xam ya ñoo fa nekk bulagaaw yi futohaaw yi nujabaaw yi ulamaaw yi luwliyaaw yi muqarrabiina yi ñoom ñoo nekk ca Bagdad fees fa dell di toj di rajaxe ku ci nekk moo ngay jaar ca gauche ñi ñoo ngay jaar ca droite ñi ñoo ngay toj alquran ja ñi ñoo ngay toj fiq ñi ñoo ngay toj kenn amul kenn amul jot lu dul yaa ngi dem ci wëlu yi ñi ñoo ngay àggale ci yàlla ñi ñoo ngay tarbiya ñi ñoo ngay tasfiya ñi ñoo ngay tasfiya ci Abdou Qadir Jilani daal di toog sidna Muhammad feeñu ne ko ne Abdou Qadir Jilani mu ne ko loolu day ko ya Rasulullah mu ne ko demal wax ak jaam yi mu ne ko waa maam waa maam waa waa maam nu may wax jaam yi waa waa maam nu may wax jaam yi ndeysaan sët baag maamam ah waxal ak jaam yi ah waa li may wax ni amulum leen fàttale fàttaliwu leen iqra jàngal ah mënumaa jàng jàngal mënumaa jàng jàngal mënumaa jàng ka waxoon ni mënumaa jàng daal di mujj tari saar wañ ko doon daa ko jàng ñëpp di professeur professeur yi yonent bi jàngal mu ne mënumaa jàng maa ana bi qaari'in iqra maa ana bi mënumaa jàng jàngal mënumaa jàng mu jël ko mu ne ko iqra yonent bi daane iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insaana min alaqin iqra wa rabbuka lakram alladi allama bil qalam allama al insaana maa lam ya'lam kallaa inna al insaana la yatghaa an ra'aahu istaghnaa inna ilaa rabbika rujaa xam nga ni kii mokkal na la muy la muy tari xamoon na ko démb moo tax Sofyaan kay ne in Jibril ñemewuloo mokk yonent bi déedéet Jibril doon branché waat ruux yonent bi ca tarbiyee ya ko yàlla tarbiyee woon démb mooy li ma waxoon fulla rëga furuuga ma ngoog ma ngoog kon yonent bi nee na sët ba jàngal waxal waaraateel mu ne ko maam mënumaa wax xanaa gisoo gaa nekk fi borom xam-xam yi borom cër yi borom maqaama yi wala yi nekk fi fees dell ci Bagdad waaw lu may def mu ne ko ŋaaŋal nga ŋaaŋal sa Buxaari Seydaan daal di ubbi gémmiñ gi yonent bi ne xaar tëf <laughs> ay ku fi tufli woon nit man de ku ma tuub moom arab yi dikk na bu yàgg tuub li ah dafoo sax waaye bi su su su ne xaax ñëpp da nan ngir mu ñëw sallallahu alayhi wa sallam ma ngoog mu tuub li toog Cheikh Bukhari Jilaani dem ca mbooloo ma ñu woo Bagdad yëpp ma kaas bi ñu jox mu ne jox ma kafe gi ñu jox kafe gi mu ne jox ma kudd gi ñu jox ma kudd gi mu ne jox ma ndox mu tàng mi ñu jox ko mu jël kafe gi sotti jël ndox mu tàng mi sotti jël suukar si sotti ci biir yëngal daal di naan daal di asalaamaaleykum mbooloo mi moo nga borom xam-xam la daanu wëñuñ yuuxu moo nga bu la gaaw yi dem seen yoon nujabaa yi dem ruxabaa yi dem waa bilina yi dem kenn ku ci nekk ci ñoom la nga amoon ci xam-xam dem la nga amoon ci yàlla yàlla jël ko jox ko te waxul benn kàddu lu dul jox ma nangam ñu jox ko moral yi naan ñu jox ma gaz bi jox ma ndox mi jox ma kudd gi jox ma café gi naan naa ko ñëpp mujj daal di ñëw sukk ci kanamam daal nekk taalibe wala loolu nag ko may loolu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi rek moo ko may loolu dem na ba wax ne kenn kenn kenn kenn kenn bu am bu mu am sikki sàkka ci ne man nii li may def nii du sama mbir yàlla ma ko jox muy sama cër waaye nag sama maam moo nekk ci sama di ma coaché di ma wax defal di ma wax dundil noonu la ko góor yàlla yëpp defee ba ci sunu maam Cheikh Amadou Bamba radiyallahu anhu maam Sëñ Tuubaa dafa dem ba nga xamante ni wax na adduna bi yëpp secret bi sëriñ balaa baax day joxe secret secret bi nag laa wax waxuma demi secret waxuma la secret bu foofu secret bi maam Sëñ Tuubaa nee na maam Sëñ Tuubaa nee na doomu aadama yëpp lépp lenn rek lañ bëgg ci àdduna mooy ngëneel ñun ngëneel rek lañ bëgg xéewal rek lañ bëgg teraanga waaye maam Sëñ Tuubaa nee na ngëneel moom ci boppam moo dem fa yéen ci yàlla Muhammad toog fa rahman wara ndeysaan maam Sëñ Tuubaa nee na ñàkk teggin bu mu la yóbbu mukk mukk mukk ki ñu wax la ne la defal liste ñu baax ñi nga ciy bind Muhammad nee na bu ko ci boole. déedéet dellul ci laa tatisu Abdullahi bin Fudala. maam Sëñ Tuubaa nee na suñ la waxee ne la defal ñu baax ñi nee na bu ci boole doomu Abdallah jaag Amina ñu ne ko tax mu ne yonent bi hors classe la yonent bi hors pair la yonent bi bokkul ci liste bi da ngay jël benn liste bind ci Muhammad Rasulullah soo ko commencé seet ñu baax ña laa taqiisu bul boole inna Abdallahi doomu Abdallah jaag Amina bil fudalaa ñu baax ña ñu ne ko lu tax innal kawaakiba maam Sëñ Tuubaa nee na loo baax baax loo bari bari teraanga xanaa doo jël bàyyi ba treize heures taal sondeel ñu ne la looy la nga ne da ngay leeral mu ne ñu ne la xanaa da ngaa gisul jant ba mu ne koo gi ci yonent yi koo gi ci wëli yi koo ci borom xam-xam yi mu ne sondeel la waaye jant bi mooy Muhammadu Rasulullah innal kawaakiba yuxfiihaa sinimaaru maam Sëñ Tuubaa nee na na benn maqaama benn place benn lieu boo xamante ni lieu secret la lieu spécifique la lieu scellé la boo xamante ni daf koo jël dencal ko waa ji nga xamante ni mooy doomu Abdallah ak Amina muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi nee na adduna bi yëpp suñ dajaloo woon ngir jéem a am maqaama boobu wala cër boobu wala place boobee wala spécificité boobu yàlla defal Seydina Mouhamed mu ne ñoom ñëppay dee ba jeex waaye kenn du am cëru Seydina Mouhamed mu ne moo nga maa ngay wax secret ba secret ba ku ko dégg demal wuti ko soo ko wutee am man ca laa jaar ba am Cheikh Abdul Qadir Jilani ca la jaar ba am Seydi Imam Chadili ca la jaar ba am Ahmadu Rifaayi ca la jaar ba am Cheikh na Ahmad Tijani ca la jaar ba am moo nga Daouda Faye ca la jaar ba dem